a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wa salaatu wa salaamu ala rasuulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suuratil maa'ida baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim yaa ayuha alladina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum ila allahi marjicukum jamiica fayunabbi'ukum bimaa kuntum tacmaluun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya bi nga xamante ne mooy téeméer bi ak juróom mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal aleykum anfusakum na leen seen bopp doy na ngeen toppatoo seeni mbiru bopp laa yadurrukum bu ngeen nekkee ci seen bopp li leen seen boroom tabaaraka wa taala digal ak li nga xam ne moom leen di tere ngeen koy moytu bu ngeen ci newee te essayé leen def leen lépp ngeen coow wooralu ci li nga xamante ne mooy yoonu seen boroom tabaraka wa taala bu ngeen ko defee loolu daal xam ne ne laa yadurrukum du leen lor nag man dal ku sànku ginnaaw gi ida tadaytum bu dee ne yéen gindeeku ngeen nekk ci yoonu yoonu suñu boroom tabaraka wa te di ci woote léegi jeex na di ci woo nit ñi di ci laaye biir ñi ngeen mën a laaye biir loolu daal bu ngeen ko defee c'est fin loolu c'est bon alhamdulillah c'est bon léegi nag bu ngeen ko defee laa yadurrukum bu boobaa du leen lorde man ki nga xamante ne dalla dafa sànku ida tadaytum feek yéen moom yéen a ngi des ci gindeeku koo gële di gindeeku tey doxe li nga xamante ne digalu borom bi tabaraka wa taala tey sori li nga xamante ne mooy tereem yi ilallahi te na ngeen xam ne borom bi tabaar ci borom bi tabaaraka wa taala ci moom de marji'ukum mooy seen delluwaay de jami'an mboolem seen yéen ñépp fa yunabbi'ukum mu daal di leen xabaare bima kuntum ta'malun ci li nga xamante ne moom ngeen doon jëf loolu borom bi dina leen ko xabaare laaye bii moom la al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal daal di soloo na ko noon al imaam at imaamu ibnu maaja na ko noon abu daawud as-sijistaani rahmatullahi ala al jamii ci abu bakar qays ibn abi haasim rahmatullahi alayhi moo ko soloo <coughs> moom muxadram na alayhi salaatu wassalaam dafa ñëw di tuub fekk mu génn moom Seydina Qays ibn Abi Haazim moo jële ci Seydina Abu Bakar radiyallahu taala anhu as-Siddiq mu ne fekk dafa xutbaal nit ñi waaw bi mu nekkee xalifa mu ne yaa ayyuhan naas e yéen nit ñi yéen de yéen a ngi jàng laaya bii ci suura ci ci ci laayab alquran muy yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal alaykum anfusakum na leen seen bopp doy mooy li leen borom bi teg wattu leen seen bopp fexe leen muccal seen bakkan fexe leen muccal seen bopp ci nga xamante ne ñooy mbugalu borom bi tabaaraka wa taala di topp ay ndigalam tey sori ay tereem bu ngeen ci newee nag tey laaya biir nit ñi lu ngeen man laa yadurrukum du leen lor man dalla képp koo xam ne sànku na ginnaaw gi ida te day tum bu dee na yéen gindeeku ngeen mu ne a ngi jàng laaya bii wa inni ta man nag sami'tu rasulallah man as-siddiq de radiyallahu anhu dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama yaqulu mu naan inna naasa gis nga nit ñi idaa ra'aw zaliman ndax lii nii am na ñoo xam ne dañ niñ ko dégg baaxul loolu la Seydina Abu Bakar doon mettre en garde radiyallahu anhu sahaaba yi ndongaay sahaaba saxaaba yi nga xamante ne ñoo fi ne léegi nag mooy di déggee alquran noo xam ne yow ndekete yoo borom bi jubluwu ci loolu voilà xam nga lii mooy am na yoo xam ne ba léegi dañ koy wax naan affaire yi daal c'est ça lii mooy maanu quoi yow nekkal ci sa jaamu yàlla kantaa liy xew li keneen di def yow bu ci sa yoon nekkan ah. loolu laa la waxoon ne loolu tuddul maanu moom la ñuy wax loolu waxi caaxaan la léegi nag loolu la doon leeral nag di mettre en garde nit li nga mu ne man dégg naa yonent bi sallallahu wa sallam man Abu Bakar radiyallahu anhu mu naan idaa gis nga bu ngeen gisee zaaliman bu ngeen gisee koo xam ne tooñkat la falam yaxudu ala yadayhi te téewu ngeen ci loxoom xamal ko ne hé yow yaa tooñ est-ce que liy bokk naa ñun liñ naan maandu leen na ngeen waa waaj def lu ko ne xam nga wute na lool aw shaka mu ne gis nga bu ngeen ko deful bàyyi ñi nga xam ne ñooy yor pouvoir yi ak ñi nga xam ne ñooy borom booy tànk yi boroom doole yi ñuy tooñ nit ñi te kenn du wax voilà ngeen ngeen xam ne lii du yoon ñi war a wax muut ne muut toog tëj seen gémmiñ yi noppi moo xam ak luñ man di doom ab sëriñ la ñoo ministre la ñoo wala luñ man di doon ndomba tànk buñ am homme d'affaires la ay ay ay ay ay ay xawma lan mooy waa ji ab ab kii kii la <laughs> voilà kilifaak kilifaak aadalaak kilifaak diina la mu gis lu dul noonu tooñ moo xam politicien la moo xam moo xam ab jiit ku jiite maire la waxu ngeen ci dara ngeen toog ñëpp du ko xool wala moom am na ndoom bay tànk wala rusa ngeen ko wala amee ngeen ci rusa ngeen ko lim sec yim leen di jox wala boog manu ngeen ko wax ndax am nga fu ngeen leen jàppal ku nekk jàppal ma jàpp la léegi mu ne bis bu ngeen fi defee loolu ah ngeen bàyyi tooñkat yi waxu jàppu ngeen seen loxo aw saka léegi rek an ya'ummahumullahu bi adabin bi iqabin min léegi rek borom bi daal di leen muur daal di leen muur ci li nga xamante ne nii mooy mbugal moo xam ne ci moom lay tekkee te même hadis bi ginnaaw gi imaamu Tirmidi rahmatullahi alayhi bi mu ko ëndee ci la ëndi beneen sunu hadis boo xamante ne nii mbokkam ma al imaam Abu Daawuda as-Sijistaani ak al-imaam Ibnu Maaja rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp solo nañ ko jële ko ci Seydina Abu Sa'labata al-Xushani moom lañ doon tudd keroog radiyallahu anhu dañuy wax ci wàllu rëbb yi boom ak Seydina Adi ibn Haatim nga xam ne moom Shaam la doon jóge di ñëw di laaj yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ci wàllu activité li nga xamante ne mooy rëbb gi nga xam ne moom lay def moom Seydina Abu Sa'laba moomu taalibe bi di Abu Umayya ash-Sha'baniyu radiyallahu rahmatullahi alayhi nee na man maa ko laaj man maa ñëw laaj ki nga xamante ne nii mooy Aba Tha'laba al-Khushani radiyallahu ta'ala anhu ne ko waa yow Aba Tha'laba yow de maye laaya bii moom la balaa am na laaya bu nekk ci alxuraan nooy def ak moom mooy ndax ban déggin daal nga ci am nan nga ma koy leerale mu ne ko ban laaya nee na ma wax ko laaya bi yaa ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum ndigam yàlla na leen seen bopp doy du leen lor képp koo xamante ne sànku na fekk yéen a ngi gindeeku bu ngeen gindeekoo qaala sayyidina abu thalaba radiyallahu anhu ne ko nag ama wallahi ne ko wat naa ci yonem ci suñu borom tabaraka wa taala que ne lii de laaj nga ko ko xam li tax mag ma ñemee wax ne laaj nga ko ko xam parce que man mii nga koy laaj dama koo laaj ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laaya bii dama koo laaj nu mu ne ma bil ma'ruf li am ba des yow aba Salaba yéen sama saxaaba yi radiyallahu ankum ak yéen sama xeet na ngeen digle njekk mooy li borom bi digle watanaahaw te na ngeen di terewante anil munkar yi ci ñaaw yeeg njombuteef yeeg yu ñaaw yeeg bakkaar yi dee leen ko terewante de walla hatta nekk leen ci lool mooy al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar di digle njekk tey tere li nga xam ne mooy lu ñaaw hatta ida ra'ayta yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko yow Abu Salaba ba fi ngay gisee nag shuhan mutaa mooy yow yaa ngi digal ñoo xam ne di leen digal njekk di leen digal sama laayaay suñu borom yi di leen jottali sama alqur sama sunna alayhi salatu wasalaam waaye nga gis gaa yoo xam ne moom waajooju mu nekk shuhan mutaa boo gisee àddina mu law ci ñi ngay digalu yiiw ñu nekk ak nay goo xam ne moom lañ topp dara gaa yi moo tax boo leen digal yu baax yi naan leen suñu borom nee na ngeen génne zakat ak yooyu di leen ko digal ñiy bañ a joxe zakat nga leen di wax naan boroom bi daal dinay tëkk ñu ko dul def dig na leen yooyu ñu nekk fi topp seenu nay tax moom la ñuy topp ba duñu ko def mu ne boo gisee lool nag mooy mbir mi agsi na ci ñoom leeral nga leen ba mu leer léegi ñuy tay di def lu leen neex ñooñ moom bu boobaa walla boo gisee loolu wahawan muttabaa waaye nga gis ñoo xam ne dañ leen di digal waaye dara ak moom daal ab ab mooy ab bànneex bu ñuy topp kese fi ne voilà doxeetuñ mbir yi nekkatul xam a xama de noo xam nañu waaye topp seen bakkan bi nga xam ne moom la ñuy topp mooy seen yàlla gu rëy gi nga xam ne moom lañ samp wal iyaadu billah nga gis loo lële wa dunya moo sara nga gis tamit loo xam ne mooy àddina goo xam ne daal moo jeexantal ci gaa yi koo ci gis àddinaa dee ci xol bi moom lay daw moom lay moo tax muy gont moo tax muy xëy tax tere yi nga koy wax naan ko borom bi tere na lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na lii faalewu ci dara mu ne boo gisee loo lële wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi nga gis waa yu nekk kenn ku nekk nit ku nekk daal di yéemu lool naw lool ci ab xalaatam ku nekk jàpp ne fii mu ne kenn waru koo digal kenn waru koo conseiller kenn waru koo kii koo ci wax naan ah yow diw maa yow lii ngay def xam nga li ci yonent bi saa salaam wax rek mu met waaye yow lan man ngay jéem a jàngale yii da nga a xam di futt di mer voilà mooy ndax nan doyloo am xelam jàpp ne fii mu ne àgg na foo xam ne képp ku ñëw naan ko yow luy ngay def ak yooy jàpp ne loolu ak façon yabaate nga te yow xamoo dëgg-dëgg mooy kan voilà waawa injaba kulli di ra'yi bi ra'yi ku nekk daal di doyloo sam xel daal di naw sa bopp jàpp ne fii mu ne yaa féete ñëpp kaw kenn warulaa wax bàyyil kenn warulaa wax defal léegi nag mu ne boo gisee lii yépp ma fi wax daal yu mel nii bu boobaa yow aba salaba la koy wax sallallahu alayhi wa sallam fa alayka bi xaasati nafsik na la sa tëggal guy doy na la sa bopp doy nekkal ci sa bopp ndax li nga waroon a def def nga ko digle nga njekk tere nga lu bon gaa yi nag ñoo topp seeni bakkan ak seeni mbir léegi yow mooy la la waroon boo demee ca sa kanamu borom loolu lay dekki mooy na yow am nga lay voilà moo taxoon gaa yi bañ naan gaa yi hé yow mooy ca banu Israël lu gisoon nañ ña nga xam ne dañ doon def lu dul noonu ñii di leen tere ñeneen ñaan di tere lii yéyi ma'ziratan ila rabbikum lii nekk loo xam ne ngir buñ demee ci seen borom yéen bu ñu nee yéen xanaa gisoon ngeen lii ñu ne ah borom bi amoon nañu lay waxoon nañ leen ko kon loolu la de mu ne ko nag wa da'il awam tabu boobaa gis nga mooy populace gi ñii nga xam ne mooy nit ñi nga xam ne da ngay gis xattaa ñoo xam ne dañ ne ñii ay xalif généraux lañ wala ay kilifa lañ ci diine gi ay awaab lañ mooy ñoo xam ne xamuñ seen diine xamuñu diine te doxewuñu ko ba pare rëy nañu nit ñëw wax leen ne leen lii ngeen di def du noonu mu ne bu boobaa ñu mel noonu ñëpp populace gi mu ñi nga xam ne masse populaire gi nga xam ne ñoom dara li ñuy topp rek mooy ma riirandoo gi xamuñu xam-xam te bu ñu gisee boroom xam-xam di wax ñu naan ñoom diw ñoom ñoo leen gën te waxuñu lii mu ne boobaa ginnaaw ñoo xam ne ñu ngi ñëw ay yaaman ay bés yoo xam ne ñu ngi ñëw ca seen kanam as-sabru fiihinna mislul qabd ala al jamr muñ ci bis yooyu ndax yu mel ni yëpp di ngeen ko gis di woote jëmee ci diine ñu leen di ñàkkal solo di leen jànni di leen def lu ne comme ni l'islam meloon moo tax suñu borom ba muy tàmbali yonent ma saa saa mu naan badal islaamu ghariba l'islam dafa tàmbali ci tumuranke te dina ci dellu bu boobaa nag fa tuuba lil askay li nga xam ne mooy texe ñeel na ñi nga xam ne ñooy tumuranke bu boobaa moo tax mu ne dina am ci seen kanam bés yoo xam ne muñ ci